mboq di leen enjambe nii mu na léegi muy doog mu ne ko sax est julli nga ñaar rakka mu ne ko déedéet mu ne ko xum farkan rakkaatey mu jul jógal nga julli ñaari rakka mooy yooyu moo tax <laughs> de passage Maliki yi rahmatullah ñu ne yoolu kenn du ko def loolu hadisatu oh, ayn la woon rek ah, mooy loolu c'était juste pour salit loolu ñu ne leen mukk ndax yonente waaye sa sam neneen riwaayé bi dane léegi man dafa généraliser bi mu waxee loolu pare ne képp ku duggati yi jàkka ji na nga julli ñaari ràkk bala ngaa toog ñu xam ne kon loolu du exclusivement du loo xam ne lu ñu jagleel li nga xam ne mooy salib la comme ni nga xam ne noonu la ko ulamaul malikiyati rahmatullah alayhim di wax waaw mais loolu entre parenthèses loolu c'était juste pour souligner loolu mooy yeneen way saa ne ko toogal yow yow <coughs> ne ko euh, euh, euh, lor nga nit ñi ba pare te yéex yéex nga ñëw laqad aanayta wa aanayta yow da yéex a ñëw ba pare daal lor nit ñi mu ne ko ndax julli nga ndax julli nga ñaari rakka mu ne ko déedéet mu ne ko xum jógal nga daal di koy rakk jógal nga daal di koy rakk hein jógal nga daal di koy rakk waaw loolu loolu la ko wax loolu la ko wax moom sali aywa léegi nag hein kon eh, eh, waaw liñ doon wax mooy après <laughs> xam nga moo tax Maalikee yi rahmatullah alayhi ndax dafa am yeneen riwaay yoo xam ne ñoom li tax dañ ne noonu moom yonent bi saa da ko waxoon jógal nga julli ñaari rakk ngir comme que dafa ñàkkoon te tamit yéreenu soloon taxu koo demee noonu ngir nit ñi gis ko man koo sarax looloo taxoon ndax dimbali ko alors que waa ji ni mukk parce que mooy yokk bi ñu waxoon ne yonent bi saa saam après da ne képp ku duggati ci jàkk ji loolu mooy wane ne loolu du woon pour moom léegi Maalikee rahmatullah alayhi ne riwaay bi ne Eh, moom dafa dafa yonent may saasaam da ko ne jugal ngir nit ñi gis xaalam bu ko defee après ñu man koo sarax dimbali ko ndax lim ñàkkoon léegi nag après yonent may saasaam nag da doon laaj eh, daa am ku tax ku ñu waroon ku ñu doon sarax après sarax daal di jël ay jël yéreem bi mu yor <laughs> ñëw di ko joxe ngir sarax ko yore tubaab sax sax delloo ko ko <laughs> waaw <laughs> comme quoi mooy dëgg la waaye doo saraxe mooy moo tax yasalunaka maza yunfiquna qulil afu waaw yasalunaka dinañ la laaj dañoom jaam yi ah maza yunfiquna ana ci lan la ñuy saraxe qul wax leen al afu mooy li des waaw mënoo ñëw di saraxe sa xamante ni nii man da ñàkk nga am ko waaw. li ngay dundee boo ko saraxee ba pare yow dëkk yoo xamante ne tumuranke boo xamante ne nii léegi nga war a xaaraan nit ñu jox la tay borom bi am na lum la jox téyeel ci loolu moo tax yeneen tray sa sam ko gis ci biir euh, téere bi insha allah li nga xamante ne nii ci la waa ji ñëw ne ko mais man de bu ma amee benn dërëm te sa nu way def mu ne ko saraxe ko ci sa bopp mu ne bu ma amee beneen mu ne ko sa njaboot ainsi de suite yooyu mooy mbir yi sens des priorités nit ki foog mu xam ko voilà kon xam yi nga xam ne moom nga war a njëkke kon yonent bi alayhi salaam da na bëgg a wax ne képp koo xamante ne nii mooy lu des dëgg ay ay yor ay yére yoo xamante ne des na waxuñu la bi nga sol nga joxe ko dese eh, rafle déedéet waaw moo tax mu ne kon euh, saraxe ki ñii sama saxaaba yi ku yor rek ci yéreem yoo xam ne am na lu des ñu mën a saraxe na saraxe waaye it képp koo xam ne am na ci peppam ca jiw la nga xam ne moom lay dunde pepp ba muy dunde moo xam ca ca ca ca ca ca ca grenier ba la ne muy sàq ma wala yooyu wala ciy saaku yu mu ko def wala foofu foo xam ne fu mu ko def wala wala ciy ndab bu ci amee loo xam ne des na na ko mën a saraxe na saraxe min wa wami ak min sa'i min tamri ak tamit ci tàndarmaam mooy dig mooy di leen di digal ngir ñu def lool bi yonent bale saa saa waxee noonu ne rek walaw bi siqi tàndar même bu dee ne ci dogu li nga xamante ne mooy tàndarma la mu ne nag bi mu waxee loolu kon mooy da leen a soññu ngir lan ngir ñu saraxee waaye waxe ko lu gën a jote mooy conjugué ko li nga xamante ne nii mooy au passé mel nii am na koo xam ne de def na am na koo xam ne def na te lim ci jublu mooy def leen waaw léegi nag bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaam daal di wax loolu mu ne fa jaa rajulun min al ansaar am benn góor boo xamante ne ci waa lansaar la bokk waaw akbar oh góor yàlla yaa ngoo as-saabiquun as-saabiquun ulaa'ika al-muqarrabuun waaw ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy njëkk saa su ne waaw bu borom bi diglee ñoom bu borom bi diglee ñoom ñooy njëkk a wax ñoom ñooy njëkk a jóg ñooy njëkk a def waaw ñoom ñooy njëkk a def ñooy njëkk taxaw ci ndigalu sa borom tabaaraka wa taala daal di jóg ñii ñooy as was-saabiquun as-saabiquun moo tax borom bi nag nee nag ulaa'ika al-muqarrabuun waaw ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ma gin a jege waaw fii mu ne moom ñi gën a jege yàlla moom boo bëggee xam ku gin a jege yàlla mooy ki nga xamante ne ndigalu yàlla yi kenn du ko ci jiit tere yàlla yi kenn du ko njëkk ba waaw te yàlla kese tax kon nag mu ne fa mu daal di dikk rajulun benn waay min al ansaar bokk ci wàll ansaar radiyallahu anhum lu mu def bi surra ci ab ëmb waaw ab ëmb la indi benn sër boo xam ne takk nañ ci la nga xam ne moom la ca def waaw benn besace waaw benn paquet bu doon tay mooy ci ab ëmb waaw boo xamante ne nii kaada tuuti kon kaffuhu ta'jizu anha mooy tenkam téye ëmb bi sax mooy fees ëmb bi bu ko dugalee ci loxoom ah nga xamante ne ci la mooy xaw naa lottu sax daal di koy téyeeg loxoom noonu bal mu ne li am ba des qad mooy ne bari na bari boo xam ne mooy tenxam boo mais bariwul noonu mooy bu dee ci loxo bi bari na ci loxo bi waaye bon ñii ni ñu baree ak loolu mais doy nag mu ëndi loo xamante ne ni wala bu nekk loo xamante ne mu ne bal ajazat qad ajazat nekk na loo xam ne sax lottu na ci tenqam yi mu daal di koy téye mooy mu ngi dépasser tenqam yi waaw muy ëmb boobale mu indi mu ne nag bi mu indee loolu moom moo njëkk indi teg jox def lu baax yonent waaye saa saa ne tasaddaqa rajulun bi dinaari min dinaari ah min dirham min sawb min sa'i barra min sa'i tamra walaw bi shiqqi tamra kii mooy ki njëkk a jóg dem indi waaw ab ëmb loo xamante ne bariwul waaye xeebu waaw mu ëddi bi mu ko defee nag summa tataaba annaas nit ñi nag commencé nag di tax di di di di succédé wu di ñëw kii di ñëw ñii di dem di indi kii di indi ñii di indi ñii di ñëw affaire yi ku nekk di dem di indi waaw mu ne hatta ra'aytu ba ni nga xam ne laa gis kawmayni min ta'aamin wa siyab may gis kawmayni muy loolu mooy lan imaam an-Nawawi ne wa qawluhu te suuf ra'aytu kawmayni gis naa ñaari kaw mu ne bi fay bi fathil kaaf wa dammiha mu ne dañuy wax ka ka bi dañ koy fatha ne ka waaye wa dammiha dañuy wax ku waaw kumayni wala kawmayni mu ne ay sur subratayni waaw mooy li nga xamante ne nii mooy ay taa waaw mooy taa loolu mooy lan. mooy euh, as-subra mooy al-kuum al-azim wala al kuum al al-murtafa lu kawe karrabiya comme ab tund waaw mu ne waaye fii liñ fi jublu mooy li nga xam ne dafa màgg taala mooy am aw aw jal jal moom lay wax ay subratayni ma gis ñaar yu ay jal waaw lépp nag nekk ci li nga xam ne mooy ñam ak ay yére yoo xam ne nit ñi indi nañu ko allahu akbar ndax kawe gum kawe bari mu ne nag bi nga xam ne nag ci la yonent ma saa saam gis lii saxaabaam yi radiyallahu ta'ala anhum def waaw moo tax mu ne kaw may ni min ta'amin wa ci ñam ak ay yére moom daal rak rak gis nga bi waa ji njëkkee def ansaar bi radiyallahu anhu nit ñi commencé di toppante di toppante di jëli ku nekk di dem sa kër di indi ñuy jël di jal ñuy jël di jal ñuy jël di jal ba mbir mel ni ay tund yu ndaw bay waaw waaw bi nga xam ne ni lii la xaw mu ne fa hatta ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yatahallalu ka annahu mu ne ba ni may gisee xar kanamu yonent bi alayhi salaam yatahalladu mu ngay lerat mu ngay mu ngay lerat bi leer ka annahu muzhaba lan mooy muzhaba al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ngi mel ni mu ne bizaali al-mu'jama mu ne huwa bizaali al-mu'jama mu'jama mooy muzhaba boobu nga dégg daal la bu am tomb boo xam ne dafa am tomb mooy mu'jama bu amul woon moom lañ naan muhmala mooy daal ah wa fathil haa'i haa bi mu ha wa baa wal baa il muwahhada après haa bi ba boo xam ne benn tombol am muwahhada mu ne qaalahu al qaadi Iyaad mu nekk wax lii mooy al qaadi Iyaad nekkoon boroom xam-xam bu mag bu ci ngiru euh, Maliki rahmatullah alayhim mooy al imaam yàgg nañ ko fi tudd moom moom liñ ko fi tudd ndax en fait euh, li tax al imaam euh, an-Nawawi même saraawam bi saraawu Muslim bi rahmatullah alayhim mu koy tudd lu bari parce que moom dafa def rëgëy bu rëy rëy rëy al imaam al qaadi Iyaad ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, sharh Sahih imaam Muslim rahmatullahi alayhi waaw muy al qaadi Iyaad nekkoon koo xamante ne nii ku rëy mbir la woon dëkkoon Marok euh, rahmatullahi alayhi Euh, euh, almalikiyu rahimahullahu taala wa radiya anhu waaw léegi nag moom muy alqaadi Abul Fadl euh, Iyaad Iyaad la tuddoon Ibn Moussa Ibn Iyaad Ibn Amr Ibn Moussa voilà noonu la tuddoon rahmatullah alayhi mu ngi juddu woon la 476 génn àddina la 544. Eh, ginnaaw gàddaay yonent mi alayhi salaatu wa salaam ay eh, l'an mil juddu mille quatre-vingt-trois génn àddina l'an mil cent quarante-neuf ci li nga xamante ne mooy ci eh, kiiwu Grégoire voilà moom al al imaam al qaadi Iyaad rahmatullahi alayhi xamante ne téereem bu am solo bopp imaam An-Nawawi di di di sukkandikoo mooy Ikmaalul nga xam ne dafa ñëw sharaawu al imaam al qurtubi bi rahmat kii nu mu tudd al maziri al imaam al maziri rahimahullahu taala anhum anhuma wa ardaahuma moom la ñëw da da koy mottali moom la tuddee ikmaalul ikmaalul mu'lim ah, ah, ah, bi fawaa'idi saxiixi muslim rahmatullahi alayhi kon moom al qaadi rahmatullahi alayhi nga xamante ne al al al al kii euh, al imam al Maziri dafa defoon sharh Sahih imam Muslim ah dundee woon al Mu'lim bi fawaa'id Muslim euh, léegi nag euh, loolu le nga xamante ne moom nag la mottali moom al imam al Qadi tuddee ko Ikmalul Mu'lim ah kon mu ngi noonu de rahmatullahi léegi bi nga xamante ne nii kon mu ne lii qaalahu wax na ko alqaadi Iyaad ki wax lii mooy alqaadi Iyaad rahmatullahi alayhi muy Iyaad ibn Muusa rahmatullahi alayhi alqaadi juge la woon noonu la nga ko alqaadi almaliki rahimahullah wa ghayru ak ñeneen ñoo ne lii nii lañ ko nii ñu ko daptoowee ne muzhaba bil bi zaali almu'jama zaal bi nga xam ne day am tomb wa fathil haa ak haa bi wal baa il muwahhada baa bi am benn tomb mu ne loolu noonu qaalahu al qaadi Iyaad wa ghayruhu mu ne wa sahhafahu ba'duhum ñenn ñi nag dañ koo dañ ci dañ koo jaawale waaw au lieu ñu ne muzhaba ñu mudd huna voilà loolu lañ naan tasrif mooy euh, euh, te lool ci euh, xaraf yi nga xam ne dañoo niroo la comme raa ak zaay wala daal ak zaal léeg-léeg nga gis ñenn ñi jaawale yenn yi au lieu ñu def daal ñu daal loolu lay wax fa qaala mu ne mudhana kooku ne mudhana mu ne bi daalin muhmala ci daal boo xam ne amul tomb wa dammi alha haaba mu def ko dammam bin mooy hu wa bi nuuni ak li nga xamante ne mooy nuun mudha na au lieu mudha mudha ba mu ne wakada na ko noon nag dabatahu la ko tag ki nga xam ne mooy al-Humaydi muy al-imaam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala euh, moom it rahmatan waasi'a al-Humaydi mi it euh, moom daa bokkoon tamit ci boroom xam-xam yu rëy yi ay mbir rahmatullahi alayhi euh, nga xamante ne nii muy Abu Abdillah hmm? ibn Abi Nasr Muhammad ibn Fatuh ibn Abdillah muy al-Humaydi al-Azdi rahmatullahi alayhi nga xamante ne nii eh, moom nii la ko takke woon moom nii la ko takke al-Humaydi bii nag bokk al-Humaydi bële eh, bi nga xam ne eh, imaamu Serigne ñoom mbokk imaamu Sufyaan ibnu Uyayna nekkoon Serigne ñoom imaamul Buxaari du du du al-Humaydi boobu lay wax de voilà bii mooy abu mooy al-Humaydi bi ñu la wax léegi Abu Abdillah ibn Abi Nasr muy Muhammad ibn Fatuh voilà kooku al-Andalusi yi nga xam ne Andalu la woon. moom daa nekkoon euh, moom moomu lañ <laughs> la ñuy wax de waxuñu Humaydi bële voilà kon nag nga xamante ne dafa def ci tafsiru euh, gharib ma fi sahihayni muy dafa def bi leeral baat yi nga xamante ni dañoo tumuranke nekk ci sahihayni muy sahih imaamul Bukhari ak sahih imaamu Muslim rahmatullahi alayhi ci foofule ci téereem yooyu la nga xam ne def na tamit al jam'u bayna sahihayni ak yu mel noonu ak téere yu bari yoo xamante ne daal dina koy def mais lii mooy ci li nga xamante ne moom lay def dabtu tafsiru gharibi maa fi sahihayn léegi nag loolu mu ne nii nag al-Humaydi mii rahimahullah moom nii la ko euh, daal di kiiwee moom nag al-Humaydi yu rahimahullahu taala moom mu ngi gane àddina l'an quatre cent vingt euh, ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àddina la quatre cent quatre-vingt-huit Eh, moom noonu la génne eh, ki nga xam ne muy eh, à peu près quatre cent vingt muy l'an mille vingt neuf ci Grégoire génn àddina l'an mille quatre-vingt-quinze ci ba léegi ci Grégoire kon nag mu ngi noonu le ah kon mu ne al-Humaydi rahimahullahu ta'ala moom noonu la ko daptuwee noonee la ko takke da ngay gis ne moom moo jiitu Euh, ni mu jiitu euh, mook mook kii jun du mook euh, al imaam al qaadi Iyaad daal dinañuy bokk moom moo magoon voilà kon rahmatullahi ala al jamii kon nag mu ne wa saxiix waaye nag li nga xam ne mooy dëgg imaam an-Nawawi wooy wax li wér dëgg-dëgg al-mashhuur te gën a siiw huwa al-awwal mooy lu li nga xam ne moom la al-Qaadi Iyaad ak ñi mel ni moom daal di wax rahmatullahi alayhim mu ne wal muraadu bihi ala al mën a liñ ci jublu nag ci ñaari wàll yëpp même bu al Humaydi bi rek ak bi nga xam ne moo moom lañ ne moo gën a dëgër bu Sayyidina al Qadi Iyad wax wàll yëpp mooy as-safa wal istinaar ak ak lu leer nañ mooy xar bi alayhi salaam noonee la lerate woon daal di leer nañ kon nag mu ngi noonu euh, mu ne kon mu gis. Euh, euh, yonent bi alayhi salaam xar kanamam jaf daal di leer leer yatahallalu ka annahu muzhaba leer nañ waaw mel ni or boobu leer nañ jant bi laal mu ni muy lerate del mu leer nañ léegi nag bi mu leere noonu ci la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wax li tax nag xadiis bi lii mooy li waral xadiis bi yonent bi alayhi salaam wax ko ci la waxe mu ne fa qaala rasulullah ci la yonent bi alayhi salaatu salaam nee nag man sanna fil islaami sunnatan xasana képp koo xam ne dafa def ci l'islam gii sunnatan aw tëralin aw yoon def ci benn action boo xam ne xasana bu rafet la falahu ajruha kooku de dina am payam wa ajru man amila biha ak payu képp koo xam ne jëf na ci loolee ba'dahu ginnaawam min ghayri an yanqusa min ujurihim shay ci loo xamante ne ci saabu wàññi dara ci seenu pay dara waaw du leen wàññil dara waaw waaw waman sanna képp nag koo xam ne tëral na def na fil islam yi ci jëf sunnatan jëf joo xam ne say sayyi ay wu ñaaw la kaana alayhi wizruha ci kawam lay këpp ci kawam lay nekk diisu bant gannu bàkkaar ba mu def nit ñi di ko coroy wa wizru ak bàkkaaru ña nga xam ne man la képp koo xam ne def na ko moom dina am bàkkaaram de waaye ka ko njëkkoon def dina am bàkkaar bu mel noonu le ku jëfe jëf jooju min baad yi ci ginnaawam min ci loo xam ne lan du du wàññi an yan kusa ci autant muy wàññi min awzarihim ci si bakkaaru ña ko ci topp di def lu ñaaw loolu la shay'un dara waaw dara mooy lii moo tax mu graw waaw képp koo xam ne dafa def loo xam ne rafetul njëkk fee def loo xamante ne lu baax la te pourtant xam nga kii lii mu def nii du moo mooy saraxe la waaye mooy ci njëkk a def ndax nit ñi dafa am ñoo xamante ne en fait ñoo ay wagon lañu du ñuy locomotive gis nga ci nit ñi loolu ngay gis train bi day am tet luy nekk ci kanam di xëcc ci yeneen wagon yi am na nit ñu bari nag noonu lañ mel mooy lu baax ñoom boo leen bàyyee ñoom wagon yee yem du ñu déplacer seen bopp il faut am ku njëkk a def loolu moo tax léeg-léeg def publiquement baax bu dee ne ka koy def daal dinay euh, préserver borom bi muccal na ko ci ngistal bien sûr kooku di def lu baax nit ñi di ko gis parce day xëcc ñeneen ñoo xam ne bu bu ñu gisul woon ku def ñi ñoom du ñu def moo tax sahaaba bi lamsaar yi bi radiyallahu anhu ba mu defee nit ñi fa al nas al qawm nit ñi dañoo topp ci gannaawam di ñëw waaw waaw gaa yi commencé di ñëw kay fa tataaba an nit ñi summa tataaba an di ñëw par kii kan parce que moom moo joxe le ton moo tàmbali joxe la cadence rythme bi gaa yi moom defee rek gaa yi commencé am na ci nit ñu bari nag noonu lañ mel moo tax tout le temps dafa léeg-léeg koo xam ne xam nga sa bopp ci loolu borom bi muccal na la ci ay ay yooyu ak loolu mooy del nekk koo xamante ne nii da ngay ah léeg-léeg del def publiquement bu ko defee nit ñi wax dëgg publiquement bu ko defee ñoo xamante ne ñemewu ñoon dëgg ji xew kat ñu bari noppi nañ ci parce que bañ gisee koo xam ne seede na ne ah. lii de moo am ñeneen ñi ah man itam ci yoon naa ko wala lu baax lu war a def waaw yow fekk defoo am na ñoo xam ne buñ defee en fait dañuy tiiri ci des moo tax loolu lu ama am solo la te loolu la saxaabu bii def waaye dañ ciy gis kon ne képp koo xamante ne dafa def lu baax xoolal ñi nga xam ne ñépp ñuy def ci ginnaaw ba yawmal qiyaam kooku moom day tëdd bàmmeelam tiyaaba yi di ko fekk waaw waxoon nañ la. bokk na ci xéewal yi suñu borom defal xeetu yonent way saasaam te teggul rek wa an laysa lil insani illa ma sa'a li mu jëf am na même bu dee ne man nga ne waaw euh, nit ki du am lu dul la mu jëf mooy lii daanaka mooy cosaanu jëf-jëf moo taxoon ma ne la bu ñëwee ci xadiis yooyu di man nga saraxeel nit man nga defal nit euh, wàcceel ko alquran wala yu mel noonu da nga naan ak doom ji ñaanal ki euh, ki gaañu loolu da nga naan boo seetloo sax cosaanu jëf la ci moom la woon waaye loolu insha allah dinañ ci ñëw kon daal ci gàttal mooy ne képp koo xam ne day jëf lu baax def lu baax njëkk def lu baax yow koñ bi yaa fi njëkk nit ñi dañu doon toog rek wala daayira boo xam ne wala yoo xam ne nit ñi dañ fa doon daja rek di waxtaan di naan te ataaya ak naan café yooyu nga ne mooy ñun est-ce que du ñu doon jël xadiis Yonent bi sallallahu di ko jàng kooku def lool ba tax foofu léegi loolu du ko fay def kooku ba yawmal qiyaam kooku képp koo xam ne ci foofale mu génnewul loolu tex loolu te pourtant am na yeneen ñu koy def mais foofu moo ko fa génne képp ku fa jaar rek tiyaaba ba ngay am moom da koy am te du la wàññil yow mi am loolee même mi def tiyaaba bi dara du la wàññil dara Allahu akbar kon nag affaire baa ngi noonu dafa am solo kon mooy di jël ay initiative di def lu baax surtout foo xamante ne nii gars yi nii ñu ko wala ñemewuñ koo def boo ko nekkee képp ku la ci roy yow yool ba da nga koy am yoolu sab yool ak yoolu képp ku jëf lool ba yow mal xiyam waaw yow réew mi daa amoon loo xamante ne problème boo xam ne bu bu problématique waaw fii mu ne hôpitaux yu bari dispensaires yu bari amuñuy ambulance nga fexe yow ba première yow yaa ci njëkk fexe ci say moyen ak say ñoñ bu dee ay collaborateur ngeen fexe indi ko fa ba tax ñeneen ñoo xam ne ñoom am nañu moyen yow yow boo ba foofu saa su ne ambulance buñ ko yónnit wala yu mel noonu yow dañ ciy am ndax yow yaa koy njëkk def waaye beneen côté bi it noonu la. waaw wa man sanna fil islaami sunnatan sayyi'a képp nag koo xam ne yaa fi tëral tëralin wu ñaaw Allahu akbar <laughs> nga am diisu gann sa bos sa bàkkaari bopp ak bàkkaaru képp ku la ci roy def lu mel noonu te du wàññi seen bàkkaar dara waaw mooy lan <laughs> yow boo fi ñëwee dëkk bi kenn xamu fi woon ay sollu gàtt ak yooyu ngay jaay ne voilà yow da ngaa libre parce que dem nga étudiante nga dem nga dem nga ci fac bi ñëw fii sa sa sa ton ton ton village natal kenn xamu fi yooyu ñu ñëw njëkk fi indee daggit ba tax jigéen ñi ni yow daal di ñeme léegi di sol loolu <laughs> yow am nga problème wallahi yaa faam am nga problème yow moom gis nga boo tuubul ba deewee noonu yow de toute façon da dee nekk sa bàmmeel yonent waaye saa saa ma ko waxee yaa ko fi njëkk indi képp ku solati lu daggit bakkaar ba muy am borom bi di la ko sëf. te du wàññi moom bakkaaram boobee dara <laughs> waaw moo taxit toog final il a révolutionné le mbalax yow yi fi njëkk néew la mbalax wala yaa fi def façon boo xam ne kenn xamu ko woon mu siiw nag ak léegi réseaux sociaux yeeg ñoom it TikTok Snapchat ak Instagram affaire kaw comme un éclair da ngay def yenn caay-caay mu tas ko mu tas ci monde bi en quatre heures mu ëpp. ñépp di ko def ndeke lu bon lii ñépp di def diw moo ko fi def monsieur Dickinson meekat moo fi génne lii gars yi di ko def Dickinson moom day moom problème waaw non seulement képp ko def lu bon loolu day am bàkkaaram mais bu deewee ci ci mbon lool tuubut bakkee képp ku jëf loolu dañ koy jëlal bàkkaar yooyu di ko yel moo tax it loolu c'est un mauvais investissement ku nekk war ngaa xool nag wala tanzur nafsum ma qaddamat li ghad ku nekk na xool li nga xamante ne nii moom lay moom lay moom lay eh, jiital ëllëg lu ama am solo la waaw waaw yow yaa fi njëkk a génne bopp neen te fii kenn xamu ko fi woon yaa fi njëkk a génne jumba ay façon fekkin yoo xam ne dañ naan il a donné même son nom à sa à à sa mbalax wala fecc mii wala façon tëggin wii wala façon nangam mii moo ko génne turam sax lañ ko jox wala yaa fi xoolal kooku kooku du wàññi dara moo tax ku nekk lii nag kon euh, lëkkaale bi mu am euh, mu ne rawaahu muslim al imaamu muslim rahmatullah alayhi moo ko solo waaye na ko noonu solo na ko al euh, ahmad ak al ibnu an-Nasaa'i na Tirmidhi solo na ko al imaam an-Nasaa'i ibnu Maaja rahmatullah alayhim léegi lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy lan ah lëkkaale bi mooy. kon man sanna fil islaami sunnatun sunnatan hasana ak loolu mooy kon moo na al imaamu Nawawi ci sharh euh, euh, al minhaj mu ne fiihi al hassu ala al ibtidaa'i bil xayraat wa sanni as sunan al hasanaat wa tahdhiir min ixtiraa'i al abaatil wal mustaqbahaat waaw mu ne bokk na nekk na ci eh, di soññu nit ñi ci ñuy tàmbali di jëf lu baax waaw di tàmbali yu baax yi nga ko njëkk a def ak di tëral di def. yoon yi nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne yu rafet la waaye bi di moytandikuloo di créer ay neen di créer ay neen li nga xam ne ay caaxaan la nga njëkk koo def ak ay yu ñaaw comme li ñu wax léegi rek mu ne nag wa sababu hada al kalam fi hada al hadith annahu qaala sababu nag li waral wax gi ci hadith bi mooy fa jaa rajulun bi surra waaw li waral yonent lay saa saam wax nii mooy waa ji nga xam ne ci wàllum saar la bokk daal di ñëw ënd bi surratin indi benn ëmb boo xam ne ci la def la muy def mu ne lool moo tax mu ne moo tax wa kaana al fadlu al azimu lil baadi'i bi hadha al xayr ba pare mu ne fa tatabaa naas nit ñi di topp di ñëw ci moom mu ne ngëneel bu màgg gi ci kan lay dellu lil baari yi ki nga xam ne moo tàmbale bi haadal xayri ci yiw gi muy lamsaar yi boobu radiyallahu anhu wal ki nga xam ne mooy ubbi aji ubbi li baabi haadal ihsaan ak li nga xamante ne nii mooy buntu yiw gii nii waaw kooku nga xam ne moo ko indi mu ne nag déggal mu ne wa fi haadal xadiis al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne nekk na ci xadiis bi taxsiisu qawlihi sallallahu alayhi wa sallam kullu muhdathatin bid'a mu ne nekk na ci li nga xamante ne nii mooy xadis bii nii ah loo xam ne day jag day day day tënk qawluhu waxu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne yàlla na borom bi julli ci moom te sëlmal te muccal ko bi mu waxoon kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalal kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala mu ne loolu hadith bii day tënk ko waxoon naa la man imaam an-Nawawi ne la amul maxsuus la mooy dafa général ci kaddu gi ci kaw mais dañ koo tënk waaw taw joxoon na la kay exemple mu ne la ah lii hadith bii nag bokk na ci liy tënk lool parce que ki njëkk a def dara boobu kooku mooy da ko Euh, mooy moo ko fi indi mais comme que lu baax la moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam séparé daal di euh, teqable diggante bi nga xam ne ci nga xam ne daa njëkk a loo xam ne lu baax la ak ci xam ne daa njëkk xam ne lu bon la ki njëkk a loo xam ne lu baax la kooku bokkul mooy la imaam al-Hafiz ibn Rajab naa li doon wax naan lool même bu ñu ko tuddee bid'a ci wàllu lugha ci wàllu langue waaye sharia ci wàllu sharia du bid'a waaw ki nga xam ne moo fi njëkk a def lu bon voilà loolu mooy bid'a gi nga xam ne dalaala te moom la doon wax naan wa kullu dalalatin fi nnaar moo tax al al imaamu an-Nawawi mu ne wa anna al-muraada rahimahullah bihi al-muhdathaati al-baatila wal bid'a al-madhmuuma wa qad sabaqa bayaanu haaza fi kitaabi salaati al-jumu'a wa dhakarnaa hunaaka anna al-bid'a khamsatu anna al-bid'a khamsatu aqwaam waajiba wa manduuba wa muharrama wa makruha wa mubaaha mu ne te lii lim ci jublu nag wa kullu bid'atin dalaala bid'a gu nekk ak muhdathaat yi nga xamante ne yooyu bal baatila mu ne loolu caaxaan la mu ne lim ci jublu te jànkute la mu ne lim ci jublu mooy al muhdathaatul baatila yi nga xamante ne nii yi nga xamante ne nii dañu ko yi nga xamante ne nii dañu koo euh, euh, sos ci wàllu diine ta yu ñaaw la ak yi nga xam ne xattaa lu lu lu xaraam loo fi loo xam ne yaa ko fi génne comme li ñu waxe woon njëkk ko fee def ah gars yi kenn xamu fi woon yenn yi nga ñëw naan mais booy yi daal gis naa ne du ñu free quoi nga génne fi ay jeu d'argent yoo xam ne jeu d'argent yoo xam ne ci la ñuy ne léegi seen seen dund yépp ñu passé ko ci yow moom dañuy am problème voilà mu ne loolu nag eh, loolu la mooy li mu ci jublu mooy yi nga xam ne dañ koo sosta neen la ak bida yi nga xam ne dañ leen a mu ne te romb na nag ñu leeral lii ci kitaabu salaatil jumaa mooy te téere bay wax ci jullit àjjuma mooy xadiisu euh, bi nga xamante ne mooy Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala bi nga xam ne moom lañ gisoon hmm? xadiis boobu bi nga koy saraa foofale te foofu gisoon nañ li mu waxoon ne am na bidaa xamsatu aqwaam ne bidaa yi bidaa yi dafa am euh, mooy xadiis Seydina Jaabir bi ñu jëwoon gis ah ci buntu bële mooy dernier bunt bi bi euh, baabul fi nahyi anil bid'a wa muhdathatil umuur wa an Jaabir radiyallahu anhu qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza xataba ahmarat aynaa côté lim naan wax naan wa sharral umuuri muhdathaatuhaa wa kullu bid'atin dalaala bi nga xam ne ci la koy shara moom lay wax ne Nawawi tuddoon nañ rahmatullah alayhi kene bid'a yi cinq la cinq façon la cinq boo xam dafa war te joxoon na ci exemple boo xam dañ koo sopp am yoo xam dafa ne dañ koo sib am yoo xam ne dafa dañ waaw kon nag mu ngi noonu kon lii day def ko ci li nga xam ne day tënk xadis boobu de comme li nga xam ne moom la ko borom xam-xam yooyu yëpp waxe al imaamu daal di koy wax nii léegi nag mu dese ñu benn biir mooy kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala fan la ko di fii ah comme que wax nañ la ñi ko soloo kon nag mu ngi ko indi ci kitaabu zaka baabul hasi ala sadaqati walaw bi shiqqi tamra mu ne kitaabu zaka buntu bi nga xam ne mooy buntu bi wax ci wàllu zakat joxe la muy azaka baabu buntu bi nga xam ne moom la bu surah yi de alxasudi ñaax ala sadaqati ci saraxe walaw bi shiqqi tamra même bu dee ne dogu tàndarma la mu ne haddathani Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi muy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays gis nañ ko fan yii Abu Musa al-Anazi al-Basri rahmatullahi alayhi mu ne qala mu ne akhbarana Muhammad ibn Ja'far mu ne ko ñu nettali mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum rahmatullahi alayhi moo doon kan Ghundar rahmatullahi alayhi qala haddathana Shu'ba mu ne daay jiit leen di ki dencoon yaayam di sayyidina Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Makkiyu al-Azdiyu Abu Bistam rahmatullahi alayhi amirul mu'minin fil hadith moom moo ko ne ci moom moo leen nettali an Awn ibn Abi Juhayfa mu jële ci Awn ibn Abi Juhayfa Wahb ibn Abdillah Suway gisoon nañ Abu Juhayfa rahmatullahi alayhi al-Kufiyu rahmatullahi alayhi an al-Mundhir ibn Jarir moom moo ko jële ci al-Mundhir ibn Jarir ibn Abdillah al-Bajaliyu al-Kufiyu ba pare eh, am na ne nag al-Basri la woon moom al-Mundhir ibn Jarir am na ne al-Basri eh, la woon am na ne non Kufi la woon an abi moo ko jële ci Jarir ibn Abdillah Abdillah ibn Jabir ibn Malik ibn Nasr ibn Tha'laba ibn Jusham ibn Uwayf ibn Khuzayma rahmatullahi alayhi al-Bajali Yusuf hadhihi al-umma radiyallahu ta'ala anhu qala kunna 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sadri an-nahar la tudde li nga xamante ne nii mooy hadith bi ba ni nga xam ne noonu la jeex foofu la ko al imaamu muslim rahimahullahu taala daal leen di kon nag la imaamu nawawi rahimahullah wax ci suuf di leeral mbiri loolu gis nañu ko walillahi alhamdu wal minna kon nag ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala mu dese ñu lan benn